xarit wa rafetun way ixwaanin lu minimum ma aloo faa na am sette su mu àndal mi muy àndal ndax kuy tukki war ngaa am mbooloo moo àndal loolu moo di wane ne mbooloo mi ñan la moo di ay mbokkam yi mu bokkal yoon wi mooy nit ñoo xam ne moo ma bokk ak bëgg nga xam ne amuñu jenn jàngoro ji ñu koy wàll duñ ko xëcc ci àdduna ndax li mu bëgg la la la ñu bëgg li mu jëm la ñu jëm nga xam ne dañuy wéttalante di góorgóorlu loowante kenn ku ci nekk boo gisee sa morom mu dellu la mu dolli la ak ñaax dolli la ak yokku ndax xam ngeen ni nit mooy def ci nit lu mu doon moo tax mu ne war a fatu waaye ixwaan lu muy mun ma aloo fa ay bi sidqin fil uxuwaati muy jaam ñoo xam ne dañoo dëggu ci mbokk boobu ñu mbokk ma ne nag kon lawul mahfuz boobu ma waxoon jaam bi dana ko xam ba nga xam ne Imaamul Xasaali nee na ñu bind yi demee mu ngi demee ni ki ki wattu alquran ni xaraf alquran yi nekk ci yuuram gi noonu la bind yeeg nekkee ci lawxul mahfuz Sëñ Tuubaa nag digal na la kon ni nga nekk ci yàlla guddeeg bëccëg ak foo toll bàyyi ko sa lépp jox ko sa lépp jaam ñi nga bokkal nekk ci kaw suuf wax na la nan ngay nekkee ñoom moo di nga xool leen ñaari bët bëtub xaqiqa ak bëtub sharia bëtub sharia mooy lan mooy nga di leen digal aw yiw di leen tere lu bon di ci sonn di leen laa laabire ci lépp loo leen xamal ci lu leen mën a jëriñ nga wax leen ko di doxante ñoom ak mbokk di jokku mbokk ànd ak ñoom ci zahir képp ko ci xam ni kii nekk na ci lu dul noonu nga tong ko ngir bëgg mu jàjj ba dellu si di ko dimbali itam koo ci mën a dimbali nga dimbali ko ngir jëmm yàlla kooku mooy bëtu sharia ak bëtu xaqiqa mooy lan mooy lu la def ci lu bon nga muñ ko nga muñ seen lor ndax xam gi nga xam ni yàlla moo leen di forcer ci li ñuy def maanaam lépp lu ñu def coobareel yàlla lay yàlla moo leen ci xiir ndax nee na war ngaa gëm ne mbindeef yëpp buñ daje woon ñoom ñëpp bëgg laa lor lu toll ni bën bënu puse te yàlla du sotti mukk naka noonu buñu daje ci suuf ñëpp ngir bëgg laa jëriñ lu toll ni bën bënu puse yàlla na mu ko du sotti kon nag lépp loo xam ne yàlla dogal na ko jaarale ko cib jaam mu la naqari it mu def la ko ñun loo ko mere mere ak loo ci na nga ci sàmm xàq yi ne fii kat li mu def yàllaa ko dogal loolu muy bëtu xaqiqa ngay nangu kon ngantam te nga ñàkk sukkandiku ci jaam ñi sukkandikul ci yàlla waaye bul sukkandiku ci ñoom loo tax sëñ bi ne wa yaaxil xibata wa riya maa al ujdi wal asadi wal kibra daa wa adami rahmati lil insani wa xubbi rifatin ala al aqrani wa kullu man jamaa aw ixtawa waxidatan minha fa xaasirun tawa mu ne yow sama mbokk bi ci diine na nga wattandiku jëw ndax lu bon la lu tiis la na nga wattandiku njistal na nga wattandiku naw sa bopp gis sa bopp na nga wattandiku añaan na nga wattandiku rëy na nga wattandiku ñàkk yërmande ci doomu aadama yi na nga wattandiku soppa wuuteeg nit ñi maanaam bëgg a feeñal ne yaa gën nit ñi walla yaa leen féete kaw mu ne képp koo xam ne boole nga jikko yi wala nga am ci benn nee na ku perte nga ndax yi jikko yooyu day waral sa jëf ñu delloo la ko suñu borom du ko nangu li nga xam ne nag mooy jiitu ci liy jariñ murit moo di teggin yar ak teggin sëñ tubaa dafa bind ni nga xam ne noonu la murit bi war a jëfe muy teggin bi nga xam ne ne man ñi sësoon ci moom danga xam ne mu ngi leen di yar bépp yar ñu di ko roy lépp lu ñu mën bind nañ ko leetar di ko ñaan ne ni leen bindalee ci fiq mu leen di xamal seen faratay ràññee yépp bindal leen ci tawxid mu leen di xamal nañu war a fase suñ borom akub yonentam ak malaayikaam ak yomal xiyaam yépp ni mu leen ko xamale xamal leen it ci tasawuf na leen bindal loo xam ne lii ay teggin la leen di xamal mu daal di bind nahju qadaa il xaaji bi ko bindee mu ne hada wa innil yawma du ijaba ba'd al muridina zabi inaba qad talabu nazman hawata adduba li yata'addabu wa dhaka wajaba mu ne na nga yëg ne tey jii maa ngi jóg di wuyu lenn ci murid yi ñi nga xam ne dañoo dellu ci seen borom seetaat bëgg am li leen jëriñ ñu xam ko ñu xam nañuy jëriñoo ci ak taalibe xam ñuy jëriñoo ci ak topp yàlla xam ñuy jëriñoo ci lépp loo xam ne sonne nañ ko ngir jëm ci yàlla mu ne sàkku nañ ci man way woo xam ne bii teggin yépp daf cay nekk te loolu nag lu war a war la mu ne teggin moomu képp koo xam ne sàkku nga jaamu yàlla sàkku nga topp yàlla wala nga sàkku lenn njëriñ te àndul ak moom daañu la xañ ak texe daañu la xañit la ngay wut mu ne ndax teggin mooy li gën ci àdduna ak mooy ndam li gën ci àdduna ak ndax day leeral xol te day jegeel nit àjjana naka noonu lay warale say dëkkaale tagg yàlla ak yonent bi tagg la sori la itam safara mu ne ba loolu amee ma dal di jóg yàkkamti lool ànd gaaw ci di leen tontu te maa ngi yaakaar ci teggin yi ma leen di xamal suñu borom dolli ma ci ngërëm te dolli ma ci itam ay tuyaaba mu dal di tàmbale nag ci tariqatul adabi rahmatu saghir kal abi wal ummi wa tawqirul kabir mu xam le yoonu teggin mooy nanga nga yërëm ndaw nga wet mag te képp kuy sa moroom nga def ko ne sa bopp mu dal di istishhad ci wax ci irham xayyi jami al xalqi kullihim waraa fi kulli xalqin xaqa man xalaqa mu ne yow sama mbokk na nga yërëm mboolem bi neef yépp te nga leen di leen xool bëtub ñeewant ak bëtub yërmande na nga wet ñi mag ci ñoom te nga yërëm ñi ndaw te nga sàmmoonte ci bépp mbindeef nañ nga ci sàmmoonteeg àq ki ko bind te mooy suñu borom ni mu la sante bépp mbindeef nga sàkkoonte nga sàmmoonte ci ak yërmande maanaam àq ki ko bind naka noonu lépp lu ñu bind muy doomu aadama muy leneen lu dul doomu adama loolu moo tax ñu xaraamal yàq yonent bi sallallahu alayhi bi nga xamee ne fekk na kuy jàpp di sotti ndox mu bari mu ne ko yàq baaxul mu ne ko ah naa ndox sax yàq a ngi ci mu ne ko doonte sax yaa ngi nekk ci takku géej gi di jàppit ngay tànq lu bari yàlla dana ko jàppe ne yàq la kon ndax lu tax da nga ko war a sàmmonteeg xaq ki ko bind te mooy suñu borom te kon dara tuutul ndax lépp lu mu mën a doon yàllaa ko bind te yàlla mi ko di bind ko màgg la màgg yàlla googu nga ciy seet moo tax ngay sàmmoon sàmmonteeg mépp def mu yàlla bind rawatina nag doomu aadama loolu moo tax ni sëñ Tuubaa santaane waxtu woo àndeeg say morom na nga leen gën a woyof lépp lu ñu woo nga di leen ci dimbali loo man ba mel ne yaay seen ndaw donte yaa leen magit ndax yonent bi sallallahu alayhi wasallam nee na sayyidul qawmi xaadimuhum ki nga xam ne mooy liggéeyal nit ñi mooy seen sang maanaam mbooloo mu ànd te nga xam ne mooy doxi yonent yi di def yi ñu aajowoo yépp mooy sangub ñooña yonent bi sallallahu alayhi wasallam dafa mas a ànd ak kuréel ci saaba yi ñu dem ci àll ba mu yàgg bi nga xamee ne waxtu lekk jot na te ñu xiif ñu rey benn gàtt ci ne man de maa koy fees ci ne maa koy rendi ci ne man de maay féetewoo yéwénal bi yonentu bi sallallahu alayhi wasallam ne man de maay taxan maay dajale matt mi ñu ne ko dit yonentu yàlla bi yow kay loolu daanu la ko fegal toogal nu mu def mu ne déedéet suñu borom sip na waaj yoo xam ne bu àndeek mbooloo lépp dañ ko koy defal ndax dafa amoon waa yoo xam ne dafa àndoon ak mbooloo moo xam ne ci saxaaba yi ñu ñibbisee ñu ngi koy tagg tagg yoo xam ne ndax nee ñu moom daal fu mu toll mu ngi tudd yàlla te fu mu toll mu ngi julli te dafay saxoo koor day def nangam ak nangam ak nangam di ko ba mu bari yonent bi sallallahu alayhi wasallam ne waaw ana ko ko daan defal nangam ak nangam ana ko ko daan defal nangam ñu ne ko ñun ñëpp ku ci nekk daana ko defal mu ne yéen ñëpp kenn nekk ci yéen yaa ko gën loolu moo tax Sëriñ Tuubaa di mu murid yi mu ne nag kon war na jëmm ju nekk nga yéene yiw ñeel mboolem nit ñi képp koo gis na ko yéene lu baax na ko yéene li nga yéene sa bopp te ngay seet xaqi yi aju ci yow ci ay doom aadama loo ca man ci matal ko nga def ko loo ca mënul it nga wattale boroom ñaanal ko an zahri ghaybin maanaam te fekk nekku fa ndax nee ñu bépp jullit boo xam ne dafa ñaanal moroom jullitam te nekku fi teewul ñaan googale suñu borom du ko delloo te doomu aadama bari na ay xaq ak i moroomam xaq yoo xam ne bu yomal xiyaamee yépp dañ koy delloowaat ba tax na lu mu gën a góor góorgóorlu ci xaq yooyu mu di ci dabaatal lu man am na njëriñ bokk na ci di jéem a fay xaq yooyu foo toll wala rawatina guddig aljuma wala foo wéete nga di ñaanal mboolem jullit ñi nga xam ne faat nañu ñi am ku leen ñaanal ak ñi amul ku leen ñaanal ñëpp di ñaanal say wajur ndax xaq yi nga xam ne am nañ ko ci yow di def defal hadiye sa sëriñ ndax xaq yi nga xam ne waxoon naa sànq ne mënuloo koo fay muk mukk mukk ndax sëriñ bi la jàngal sax xamal la lislaam sax mënuloo ko fay ndax ne ñi man àllam ak xarfan fa huwa mawlaaka rawatina nag ki nga xam ne moo la war loolu nga xam ne daañu ko waxtaane ji ci mujjug waxtaan wi buñ ca àggee nga xam ne kon nee ñu yomal xiyaam nit daañu seet ay jëfam ba àjjana war ci ba mu ne wëngañ jëm àjjana moroomum mbindeefam sangaamu ko poñe ko ne ko yow kat doo dem ndax ameel nga ma xàq joo xam ne faaw nga fay ma ko bala ngay dem mu ne la jooju jan la mu ne bis sàngam mas na noo toog ba mu yàgg waxtu julli jot nga rocci ko dem julli ji ta yëgaloo ma ko fàttali woo ma wala bis sàngam toogoon nañu nga xam ne nangam baaxul tere nañ ko te man xaw moo ci woon dara nga bàyyi nu ma jëfe ko te waxuloo ma dara ndegam xaq yooyu la ñuy topp dana xam ne ne kon xaq yi mbindeef ak mbindeef bari na te bokk na ci lii tax xaq yooyu mat te xaq bu fekkente ne say tuyaaba fab nañ ci di ko fayee xaq yooyu ba mu jeex amatoo benn tuyaaba dañuy fab ci seen i bàkkaar lu tolloog xaq ja nga leen ameel teg la ko tey kon gis nga Sëriñ Tuubaa wax na ci jawaaru nafis ne taflis mu fallas mooy ki nga xam ne moo fayit dëgg mooy kooku nga xam ne dafa ñëw yemal xiyaam ak jaamu yàlla bu bari yool bi rëy ba ko seen ñee ko muy fay xaq yi ndax dafa xasoon kii dafa xaañoon kii dafa saaga woon kii dafa jëwoon kii dafa gëddoon kii muy fay di fay di fay bala mu amoon jeex borom xaq yi jeexuñu ñii ñëw di laaj seen i xaq ñii fab seen i bàkkaar di ko teg ba mu diis gënn ba mënatu la dem mu ne kooku moo di mu moo di mu fàll kooku moom la taflis dugg ci moom muy muslu ci taflis di yee itam mbindeef yi ci ñu xam taflis li koy waral ñu waral kon ñu farlu kon nit ki bari bokk na ci liy baril lii tax ay xaqam woyof mooy nay fas yéene di def luy jëriñ mboolem jullit ñi moo di ci ñaan moo di ci laabiire moo di ci ku dee te mu mën a dem mu dem ànd ca janaasa ga ndax tuyaaba ji ku feebar mu di ko seeti képp bépp jullit bu mu xamal loo xam ne li dana la jëriñ mu wax la ko bu dee lu mu la xamal loo xam ne daf lay lor mu wattandi ko loola ko def ko mbokk def ko ne boppam loolu le dana tax ay xaqam néew yawmal qiyaam mi nga xamee ne wax nañ ne ay astaghfirullah yu bari dana tax bàkkaar néew mi nga xamee ne inna anzalnahu yu bari dana ta leeral xol qul huwallahu ahad yu bari mooy suratul ixlaas yu bari dana saxal tawxiid ci xolu doomu aadama boo xamee ne waxtu wuñ demee ba gëm yu bari rékkiku yi rëngi-rëngi ci moom ki nga xam ne daf koo bari loon moom xolam dana dal ci fi mu ne woon na fa teg du rëngi-rëngi lu néew néew du déng-déng mu ne nag kon gannaaw xaq yooyu yépp nit ki def cee war di def li ko war lépp lu mu mën war na itam di bari delloo ci xolam mooy toog ci béréb boo xam ne daf fay wéet di seetluwaat boppam si mu jaar ak li mu jëf ak li mu sàggane di xalaat di xalam ci ak wéet di fàttaliku ndokk yi nga xam ne moo nekk ci kanamam te muy bari ay saraxam ndax sarax itam dana fekk juróom-ñaar fukki deehin yu ñaaw Sëriñ Tuubaa wax na ko nee na sarax bari na njëriñ bari goo xam ne gannaaw yowmal xiyaam ñetti kera fa am ker gi nga xam ne mooy keru aras malaayka yi suñu boroom yi ñoo koy seeloo ak ker gi nga xam ne mooy liwaawul hamdi yonent bi sallallahu alayhi wasallam ak saaba yi ñoo ci toog ñetteel ba jëmm ju nekk muy doomu aadama ju ci nekk ci sa keroog sarax ngay seelu keroog bi nga xamee ne jant baa ngi lang bay xetal yuuri doomu aadama yi nga xam ne kon sarax am na njëriñ Sëriñ Tuubaa nee na benn koppar rek boo ko joxoon nit kooku dem sarax ko keneen kooku sarax ko keneen ba muy juróom-ñaar fukki nit ba muy juróom-ñaar fukki junni nit ña ko mujj sarxe daañ ci am tuyaaba ju toll ne ki ko ñaqoon ci dooleem yëkkati ko njëkk koo sarxe lam ci am dana ko am mu wane ne itam sarax dana guddal fan dana wàññi bàkkaar dana dàq ay musiba naka noonu bépp dépense boo xam ne def nga ko te nga def ko ngir jëmmi yàlla moo xam nga def ko ci sa njaboot wala ci sa mbokkum jullit te ngay jokk ak bokk sëñ Tuubaa diggaan na ko digal na ko lu baree baree bari yonent bi sallallahu alayhi wa sallam daf daan ragalloo jaam ñi di leen tiital ci way alkanay mujjub jamono mujjub jamono toll nañ ci ndax misaalam sallallahu alayhi wa sallam wax na ko ba tàyyi am na bis mu génn jant baa ngi lang di waaj a xonq mu ne fii jant bi toll li des ci bis bi buñ seetee adduna ba mu tàmbalee léegi moo li tàmbalee fii nu toll ba ba addunay tukki mu ngi toll na li des ci jant bi so ni mu ëppanteeg li jant bi weesu ci suba ba mu fenkee ba léegi noonu la demee nga xam ne kon ndegam ba fi yonente bi sallallahu alayhi wasallam nekkee la deme woon noonu kon ku nekk leer na leneen ñoo ngi ci axiru zaman am na benn bis mu ne mab'asi wa qiyamu saati hakaza nee na eh, yónni gi ma yàlla yónni mu ñëw si jamono ak ba saa di taxaw mu ngi mel ne ñaari baaraam ñii li lii sute lii diggante baaraam bi fi mu saxee ba fii fii bi yem ak bii fi mu saxee ba fii noonu lañ si tànn ak li ci des ni mu tuutee noonu la bi mu dikkee jamono digganteem ak bi saa di taxaw noonu la toll waaw lu muy def bëggee mucc ëllëg te du ñeetaane ay tiisam du bari na def xelam ci yàquk seytaane ndax seytaane ngi ci jëmmi nit ñi seytaane ngi ci xeli nit ñi mu ngi ci seeni xol mu ngi ci seeni cër mu ngi ci seeni lamiñ suñuy wax seytaane taxaw ci lamiñ wi di wax lu yàq bu ñuy jëf seytaane dugg ca suñu borom tabaraka wa taala nee na alam tara anna arsalna shayatina ala alkafirina ta'uzzuhum azzan fala ta'jal alayhim innama na'uddu lahum addan xeli nit ñi mu ngi dugg ci xelu mit ci waxtu wi xalaat mu di dugal ci boppam loo xam ne lii day yàq ak gëmam loo xam ne daf koy xiir ci lu koy lor mu ngi ci xolam itam di ko bëgg loo xam ne daf koy lor mu ci ay cëram ci lépp lu muy jëf mu di ko yàq sëñ Tuubaa nee na wala tujaalis gayra man bihi tuzaad diinan wa aqalan abadan tanal muraad nee na bul toogaale mukk koo xam ne kii kudul koo xam ne da nga dolliku ci moom diine da nga dolliku ci moom xel jalis gayra man bihi tuzaad diinan wa aqlan abadan tanal muraad wala tujalis gayra man bihi tuzaad diinan wa aqlan abadan tanal muraad nee na bul jekkaaleeg ku dul koo xam ne danga nga dolliku ci moom diine ak xel walla ngay dolliku ci moom diine rek wala xel nee na boo ko defee danga am li nga bëgg lépp mu ni walaa yarum min ka layaadan arimu illa faaltahu li zaaka tugramu nee na sa benn mbokkum jullit bu mu sàkku ci yow dara loo mën te defaloo ko ko nee na boo defee noonu yomal xiyam def na la teral mu wax njëriñ lu jullit jëriñ moroomam ni mu baree tuyaaba donte sax dàllam dafa dagg nga may ko ak mbuum su ko yeewe walla mu am lu ko neex nga dem ndokkeel ko walla nga laabiire ko walla mu sàkku ci yow ndimbal lu mën a doon nga jóg ànd ak moom dem dimbali ko nga def ko ngir jëmmi yàlla mu ni nag amma tamalluqun wa xawful xalqi wa tamaun fihim wa hammu risqi nee na yooyu yëpp ba yim ci teg fa yubidul abda an irrahmani nee na nag ragal mbindeef ne yow moo xam kàttan gu mu am la wala alal ji mu am wala leneen lu mu doon lu dul yàlla nga di ko sibooru wala ngay ragal mbindeef yi wala nga di xemmem li ne ci ñoom ba leen topp topp goo xam ne teguwul ci dara ak di ittewoo wërsëg ba fàtte ëllëg fàtte yàlla nee na yooyu yëpp day soril yàlla jaam bi nee na suñ boroom muy yonent bi nee na suñ boroom jubal benn jëmm dong ci say pexe walla ci say wax wala ci sa jëf moo gën ci yow adduna ak li ci biiram nee na ne jaam bi muñ lépp lu ko dal xam ne boroom ma ko ko teg nee na muy di ay tiis mu di ay tawat mu di ak ñàkk nee lépp lu mu doon ahmadul yadaali yi nee na xéewal ak suñu borom la lu tax mu ni ndax képp koo xam ne suñu borom tegu ko benn nattu ci àdduna tegu ko wenn tiis nee day daal di jeng jëm ci àdduna rek def ko muy këram te bu boobaa mu dal di sori yàlla dal di alaku mu ne gaa ñi nga xam ne suñu borom tegoon na leen ay tiis ci àdduna te ñu muñ ko bu keroog yomal bu buñ leen di fay képp ku amoon jàmm fii boo jànloog seen pay ga da nga réccu leen ñee te da nga ngéejoo bi nga ñëwee ci àdduna sa yaram wépp ñu di ko siso ba mu dagg too mu ne gaa ñi nga xam ne yàlla te na leen balaa te ñu muñ ko ne bu yomal xiyaamee kenn du peese seeni pay duñ ko waññ kenn du ko natt nee na dañ koy jóor rek te du amub gàpp nee na bu yemal xiyaamee ba nga xam ne njàqare ak tiis jànkonte na ak jaam ñi ñu fab siraat gàcc ko ci jigéenu jahannama suñu borom dana yebal aji yéene muy woote ana ñi daal liggéeyal jullit ñi ñu ne nun de noo ngi nii mais suñu borom dal leen di teg ci yoonu àjjana ñu dal di dugg àjjana mu ne yomal xiyaam suñu boroom dana tàbbal ñett àjjana ci benn sarax rek mooy ñett ñi mooy góor gi nga xam ni mooy liggéey alalam ñëw ñu jënd ñam indi ko ci kër gi sax soxnaam si nga xam ni moo digle ñu tibb sarax sarax ki doon yelwaan ngir yàlla ak mbindaan mi nga xam ne moo dem sarax sa tibb dugub wala ceeb wala lu mu doon wala xaalis dem joxe ko ko ñett ñooñu ñëpp bu keroogee ba xiis wi labal jaam ñi suñu borom dana leen woo dugal leen àjjana kon nag joxe am na doole te ndegam sarax amee noonu doole as ci addiya te ni addiya ëppee doole sarax mooy ki ñuy jox addiya ni mu ëppee doole ki ñuy sarax am ni mu ko ëppee daraja tiis yooyu metti na naka noonu yonent bi sallallahu alayhi wasallam musul dañ di ko xamle am na ku ñu wax Qataada dafa nekkoon di jihaar ci yoonu yàlla ànd ak yonent bi sallallahu alayhi wasallam ba ñu bënn bëtam bi ñu bënnee bëtam mu dem na suñu boroom mu dem day wax ko yonent bi yonent bi ne ko boo ko muñee day yowmal qiyaam daañu la fay. waaw Qataada dig leen bi nga xamee ne foq nañ bët bi ci yoonu yàlla bi ko waxee yonent bi bi xamal ko tuyaaba ju màgg joo xam ne yomal xiyaam dana ko dikkal moom mu won ko ne dafa am daal sayt te su sañoon daal bëtam bi day dellu na meloon yonent bi sallallahu alayhi wasallam daal di delloo bët ba ñaanal ko bët ba gën a rafet beneen bët ba woon mu amoon feneen soxna soo xam ne dafa daan daanu taxul koo xam ne dafa daan daanu di say bu mu ñëwee ne yonent bi sallallahu alayhi wasallam dafa bëgg mu ñaa dafa bëgg yonent bi ñaanal ko ba dootu say yonent bi sallallahu alayhi wasallam ne ko soo muñee day suñ borom dana la fayee àjjana bu la neexee nag ma ñaanal la mu deñ jigéen nga ne ko kon na nga bàyyi ma muñ yowmal xiyaam suñ borom fayee ma àjjana waaye nag nag ma ñaanal ba bu may say dootuma xawiku yonent bi sallallahu alayhi wasallam ñaanal ko ba buy daanu bu daanoo awraam duutu feeñ loolu yëpp dafa wane ne tege tege yooyu nga xam ne dafa tiis te li muy tiis tiis yonent bi sallallahu alayhi wasallam xam le ne li gën ci nit ki li ëpp njëriñ ci moom moo di mu muñ ko ak lu mu tiis tiis ngir tuyaaba ja ni mu màgge yemal xiyaam ak na ko nit soxlaa ni nit soxlaa tuyaaba keroog bis baa bu ñu ba hmm. naka noonu yooyu bare njëriñ julli ci yonent bi sallallahu alayhi wa sallam lu bari ñëw la bokk na ci liy barkeel ak dund na ci li tax a jege yonent bi sallallahu alayhi wa sallam yawmal qiyaam loolu téere bi sëñ Tuubaa bind ñu di ko wax mafatihul nga xam ne daanaka salaatu ala nabi ko tax a jóg boo ko jàngee sa tuyaaba kenn du xam nu mu toll ndax da nga boole ñaari tuyaaba da nga julli ci yonante bi sallallahu alayhi wasallam te yéene ji nga xam ne moom la sëñ Tuubaa amoon te mu di ak jagleem dund téere yi demee noonu suñu borom dana la ca jox loo xam ne li dana la doy sëkk ndax salaatu ala nabi ci boppam ay ngëneelam mënee su ko xiyaas naka noonu ci xasaayid yépp ñu yoo xam ne yii mënee fu ko takk mënee fu ko lim la ndax xasaayid yi sikkar a ngi ci maanaam tur yàlla ci biir julli ci yonent a ngi ci biir jéggaloo ngi ci biir mooy istigfaar ñaan suñu borom a ngi ci biir jaamu yàlla ngi ci biir wut ngërëmal yàlla ngi ci biir rawatina nag xasaayid yi nga xam ne sëñ bee ko bind gannaaw ama shahid naa bi karam ndax wax na ne xasida yi mu bind yépp ñetti xaaj la lim bindoon bi mu daatan dem ci géej gi ak lam ca wax lim bindoon ci biir géej gi nga xam ne lépp ngërëmal yàlla la li ko tàmbalee nag ci at ma muy léegi nga xam ne maanaam daawi daawas ba muy jógee jolof ba ni mu fi jógee mooy mun bind gannaaw ama shahid naa bi karam xam ne lépp lu ci waaye jublu ci jàng ko suñu borom dana la ci defal te loolu suñu borom defal ko jagle boo xam ne ni mu ko waxee mooy anta lazi an sababin qad tughni man shi'tahu min al walaaya mughni yow suñu borom bi nga xam ne ku la soob da ko defal la la la mu bëgg ci lu sabab ci ku la soob ci mbindeef fi yow mi nga xam ne yaay doylul nit ba du soxla feneen leneen yaa ma doylul rawatina nag da boo xam ne la ca sëñ ba yéene woon bi nga koy bind moo la tax a jóg maanaam loola nga ci bëgg a def ñu yëkkati ñim bind bi mu jógee jolof bi nga xam ne atatee mu jógee jolof ba ni mu fi jógee lépp lu di waay sàkku lépp lu waay sàkku mu ngi ci nga xam ne xasida bu ci nekk am na lu ko tax a jóg waaye loo ca sàkku am ko ci waaye li ko tax a jóg ci la ëppee doole nga xam ne kon képp koo xam ne kii da nga dem ba sa bàkkaar jaaxal la ngay tuub xasida bu ñuy wax at tawbatu nasuux al jaalibatu lil futuux mooy ci gën a gaaw wala taxmiis képp ku tawat di wut saafara mat la bu sifaay ci gën a gaaw képp koo xam ne da nga bëgg yéeg jëm ci yàlla faral a jàng gis bul xulub te di ko teewlu moo gën ci yow képp koo xam ne da nga bëgg ay may yu jóge ci yàlla di dotti foo toll di jàng muwaahibu naafi ànd ak laab am njàpp jublu penku te teewlu ko képp koo xam ne da nga bëgg yàlla fatxu ubbi sa xol defal la ay leer di jàng fataha fatahan lam yura qattu aw lam yura wala ngay jaawartu bil furqaani rabbil mu'min nga di ko faral a jàng képp koo xam ne ci ñaan yàlla nga fas yéene jubalal sa mbir di ko tàllal say loxo di ko ñaan lépp loo bëgg na nga di teewal tuhfatul muhdarriina ak as-sindiid sindiid képp ku bëgg mucc na koy faral di jàng boole ko sart yooyu ànd ak teggin képp koo xam ne dafa am lu la yitteel nga di ko sàkku moo xam dafa am ñoo koy xëccool wala yow rek koy wut te mu jafe na nga faral a fonk rabbi bi maa yashrahu al azhana qad fajaa bi jaahi afdali man lillahi qad lajaa képp koo xam ne da ngaa bëgg a mucc ci sa ay noon na nga fonk waqaani xafiidun qaahirun jalla maane u képp koo xam ne da nga bëgg yowmal xiyaam tuyaaba ju bari na nga fonk saana ilaahi xasida la boo xam ne sëñ Tuubaa nee na suñu borom defal na ko taxaw na taxawaayu bépp jihaar bu yonent bi sallallahu alayhi wasallam mas a jihaar ak ba mu fi jógee ñi ko wuutu jëpp jihaar jiñ mas a jihaar képp koo xam ne da ngaa bëgg a mucc ci safa ak ci musibay adduna na nga fonk jaawartu bil furqaani rabbiyal mu'in bépp xasida gum ci doon am na ay secret yoo xam ne mëneefu koo lim mëneefu koo wàññi waaye ki koy jëfandikoo lépp a ngi aju ci yéeneem ak ci sellu xolam akuk laabam akuk teewloom bokk ci lii gën a nangul ñaan aji ñaan gi bu fekkee ne ku am sëriñ la nay teewlu melaw sëriñam ba mel ne dafa jàkkaarloog moom ndax mooy bunt bi nekk digganteem ak yàlla moo koy gaaw a àggale loolu mooy tax ak ñaanam du tag yooyu yëpp bokk na ci ndax yërmande ju metti bi sëñ Tuuba amoon ci jaam ñi fas leen yéenee jëriñ ba baalu leen dara lépp lu xam ci lu leen di xettali wala lu leen di jariñ muy ci adduna muy ci alaxira dikke na ko te xamle na ko itam kon waxuma la taalibe yi rek waaye jullit ñépp lépp lu ñu aajowoo ci war a xam leeral na ko lépp lu ñu di jëriñ feeñalal na leen ko lépp lu leen du lor itam xamal na leen ko mu ci seen mbiri diine mu ci seen mbiri adduna man diglee woon ne képp ku aju ci moom na nga xam lu fay farata yi nga xam ne ràññeel na ba tax moom ci boppam mu warlu na bind ay téere yoo xam ne dana xam xamle masala yooyu yëpp muy ci ñetti xam-xam yi nga xam ne mooy xam-xami lislaam muy tawxid muy fiq muy tasawuf tawxid mooy ñeetal yàlla teg ko fam ko war a teg gëm suñu borom wàcce na ay téere yu jóge asamaan ñu wàcce ko ci ay mbindeef yoo xam ne tudd nañ leen ay yonent la jaadu ci ñoom la war ci ñoom la xaram ci ñoom malaayika yi hmm. mu di tawxiid mu xamle ko tawxiid muy fiq muy tasawuf lu ci nekk indi na ca lu doy sëkk loo xam ne lii ku ci jàpp dana la doy da dootoo aajo wala leneen loolu bu ngeen ko weddee na ngeen seet ñi mu yaroon moom ci jëmmi boppam ak ñi ko gënoon a jege ak ñi daan teew ak moom xam nañu lépp lu ñu war a xam ci seen diine am nañu ab yar bu mat sëkk ami teggiin woyofal seen bopp meloo meloo xam ne képp ku leen gis ku ñu taqool wàll la ak jub ak bu baax seen meloo itam dara mënu leen a soppi ne tawxid mawahibul quddus ak yeneen yi suñ bind doon a sëkk ñu ne faq tasawudu sigaar tasawudu shubaan aljawharu nafis maqaala jamono yi nga xam ne ci lay bind masalikul jinaan xam ngeen ne masalikul jinaan moo fondé yoonu murit ndax booba sëñ Tuubaa dogu gi mu dogu ba jëm ci boroomam ba xam le ne képp ku ànd ak moom te xam loo tax nga jëpp mën nga wuti feneen foo xam loo waaye képp ko xam ne li mu nga bëgg moo di yàlla ak yonent bi na nga bàyyi li nga jàppoon te ànd ak moom mu won la yoonu yàlla mu ne xusil lawaamira ma am tisaali yasunka man jàlla anil misaali nee na nga topp ndigal yépp te jëfe ko suñ borom dana la ñoŋal moom mi nga xam ne màgg na wëris misaal na nga wattandiku lépp lu ñu tere ci daw ko waaw hmm. lépp lu ñu tere na nga ko wattandiku te ngay daw bu ko jegee na nga koy daw ndax li wolof ci léeb ne ñax gu wow dana lakk gu tooy lu am la ci bàkkaar ndax xam ngeen ne baaxu gën di mindi sallallahu moo tax yàlla bàyyi alak ay mbindeef ngir mooy bu metti ndax xam ngeen ne baaxu gën di mindi moo tax yàlla bàyyi alak ay mbindeef ngir mooy bu metti waaw waaw dañu ne ak taalibe bala ko nit a am daf koy xam nit lépp lu mu am te xamu ko dana jafe mu yi ca ak taalibe li ci jiitu yar ak ak teey te sëñ Tuubaa melee na melo woo xam ne jombant na nit di ko woote amee yeneen i melo lim fi jaar ba dem lépp yeete la waar na nit ñi yar na leen digal na leen tere na leen dama ne sànq ñi mu yaral boppam ak ñi sutoon ci ñoom ci moom ñëpp nit ñu mat lañu koo ci ku teey lay doon ku ànd ak yar ànd ak teggiin xam la ko war digganteem ak yàlla ak yonent bi xam la ko war digganteem ak sëriñ bi xam la ko war digganteem ak moroomi taalibeem ak mbokki jullitam yépp léegi la wax ne sëñ Touba wax na ne bi taalibe yi ci moom mu bindal leen ay teggiin ñu jàng ko war koo xam xamal ne leen lenn du jëriñ doomu aadama lépp lu mu jëfe te àndul ak teggiin nee leen yoonu texe moo di teggiin kon lu dul ab yar ak i teggiin amul njariñ nit bu bëggee wane ak xëram na ko wanee ku yar loolu la sëñ Tuubaa bëgg yàlla ak yonent bi loolu lañ santaane teey te bokk na ci teey la nga jëm nga xam na mu toll xam na nga cay jëmee laajte na nga cay walla wala nga seet ko ba xam ko def ko waaye du coow lu bari du njistal du xëccoo du buuxante du xuloo du xeex bu ngeen jàngoon masaalikul jinaan wala ngeen jàng nahju qadaa'il xaaji da ngeen xam ne yooyu yëpp sëñ bi daf ko wax a wax a wax a wax ba mboolem ñi mu jamono dégg nañ ko ba jëriñ si ñi ko fekkul woon te gis li mu bindit te fas yéene jëriñoo topp nañu loolale defe ko noonu la wax sànq ne ku mat la moom sëñ Tuubaa ku mat nag ku mat rek ànd ak moom kon képp ku ne moom ngay woote te nga wane sàggan sàggane sharia wala nga sàggane teggin wala nga sàggane tasawuf wala nga sàggane lenn loo xam ne lii sëriñ Tuubaa diisal na ko ndax li ko yàlla ak yonent bi diisal xamuloo sëriñ Tuubaa wala joxuloo ko xaqam newoon naa matal xaqam la taalibe yi deful kenn mënu ko nag waaye kenn ku nekk war nga góorgóorlu lépp li nga ci mën nga jéem koo def misaaloon naa sànq ne beneen taalibi bu ko yàlla wanoon nga gis ko ci gént da nga fekk mu jiitale julli di taxaw yow nga gàpparu noonu la demee ci ñàkkamatal xaqam nanu dell siwaat jiital ab yar ak i teggin jiital suñu xel ndax lépp loo àndul ak sa xel doo ca jëriñu lépp loo àndale bi yar ak i teggin doo ca jëriñu sëñ Tuubaa bind na ko mu ne xudil lawaamira ma am tisaali yasunka man jalla anil misaali nee na na nga seet ndigal ni ñu la digal yépp nga jàpp ko te jëfe ko bu ko defee suñu borom dana la ñoŋal dana la sellal ci adduna ak alaxira nanga nga wattandiku li ñu tere te nga daw ko ndax bàkkaar gaaf la gaaf day lor ci ko amee lor ñi moo àndal yonent bi sallallahu alayhi wa bi ñuy dem Tabuuk dem nañ ba ay kàmb yoo xam ne fekk mar wi metti na jant bi tàng dox bi sori na am ñu jiitu woon ñu tànq ca ndox yooyu leen naan ko bi yonent bi sallallahu alayhi wasallam dafa dal di nekk ku ci naanoon na ko waccu yàbbi leen li ngeen texoon te ngeen galax ndiku bu kenn naan ci ndox mi mu ne lu tax ndox mi béréb bu mbugal la mooy xeet bu ñuy wax aad bu suñu borom yónnee ci ñoom hóot mu di yonent te ñu fetteer lu bañ di ko lor di naqaral boobu le di mooy yàlla ba suñu boroom mere leen ba alag leen alkande jëmu leen alakoon gaas ga moo fa des ba yonante bi sallallahu alayhi wasallam dafa ne taf leen seeni bakkan borom bu birab bii kon nag bàkkaar gaaf la bàkkaar bu mu doon gaaf la moo tax sëriñ bi ne wajtani bil manhiya anhu bi firaar minhu nga daw ko wa min hubbi lazizul misraar te ngay daw tooñkat bu mu doon ndax dafa ma soon a am benn jigéen boo xam ne dafa mës a ñëw ci yonte yàlla Musa alayhi salaatu wasalaam ne ko man day dama tiit ba sama tiitaange ji yàlla na ma bàyyi jàmm ma jaaxle nag ñu tegtal ma la ne ma yàlla yónni na la yow ci mbindeef yi ma ñëw di la wax li ma def mu ne ko li nga def lu mu doon mu ne ko man de dama yaakaar ne yàlla duma ma baal mu ne ko lu tax mu ne ko man de dama moy te sama doom jooji ma rey ko yonent yàlla Musaa ne ko gaawal nga génn néeg wala ma daw ndax léegi mbugal wàcc lakkaale ma ci tiit moomu jigéen ji tiitoon ba réccu ba tuub tax na suñu borom ci boppam mer ne Moussa alayhi salaatu wasalaam sama jaam boobu ak lu mu mën a def xelam dellusi si na ci man ba mu amum tiit am njàqare ba jóg tànkam yooyu mu jéggi di seeti ku ko xettali ku ko mën a won buntu tuub ak nañuy tuube ba ma baal ko mu ñëw nga di ko daw li nga def moo gën a réy fi man li mu def kon bu sëñ bi ne nit ki war nay def inaaba azaba innil yama bu ijaaba baad al muridina zawil inaaba al inaabatu lu ama am solo la mu ne woon wir da fi kulli shay'in turdi bi zaaka xaaliq asnaa wal ardi da ngay yéene ngërëmal yàlla ci lépp looy def soo xëyee nga yéene képp koo nuyu nuyu nga ko ngir yàlla képp koo dimbali dimbali nga ko ngir tànk boo dox def nga yàlla bu ko defee sa bis boobu bépp ba ba jant di so yaa ngi mel ne kuy jaamu yàlla di julli di sëlmal di julli di sëlmal di julli di sëlmal ba jant so mu turdi bi zaati xaaliq as-samaa wal ard mu ne jëf jooju ngay jëf tàmmal sa bopp lépp loo jëf nam ca ngërëmal yàlla da nga ci gërëm loo suñ borom mi nga xam ne mooy borom asamaan ak suuf sëñ Tuubaa ko wax de wa in tujaalis man ilalla man ilal jal yaquudu aw yanqaadu taasir min xajal nee na boo dee jekkaaleeg képp koo xam ne day wammat ay nit jëme ci yàlla wala moom ci boppam mu nangoo wammatu jëm ci yàlla mooy kii wut fu mu jube di wut fu mu xettali ko di ziyaare di laaj diineem di ziyaare ji sëriñam nee na kooku bu fekkee ne moom ngay jekk jekkaaleel suñu borom dina la musal ci gépp gàcce yomal qiyaam rawatina nag ki koy def nee na wa in turid an laa tufaariq al xuyuur fa rabbaka tur fil mamarri wa duruur bu fekkee ne da bëgg doo tàggoog ay yiw mukk ci biir ak bitti na faral di fàttaliku sa borom te di ko tudd ci fa ngay jaar ak fa nga dëkk mu ne képp koo xam ne kii seet na lépp lu mu defoon ci ay mu fas fa yéenee def place boobale mu def ci yiw suñ borom dana def ak dundam muy dund gu ñu gërëm di dund gu ñu nangu gu barkeel ñoom jaam ñooñu nga xam ne nag ñoom laa doon wax sànq ne dañoo sax ci luy gërëmloo suñu borom di wattandiku lépp lu mu bañ suñu borom daf leen a tànnoon mu ñi nga xam ne ñi leen jiite muy suñ ñoo xam ne suñu borom dafa peese woon seeni ruux ñu wat ruuxi jaam ñëpp mu indi leen ci jamono seet nag ruu ya xeetoo ak seen ruu yooyu te aggul ci ñoom mu boole leen ak ñoom ba leen boolee ñoom wan leen na ngeen xamal sama jaam ñi ne leen yéen ñii yéenay sama bunt yéen ma ne bu ngeen nëbbee seen bopp bu keroogee bu ngeen la layoog jaam ñooñu daañu leen yey loolu tax Sëriñ Tuubaa ne zimaamul wara asri la dallahi fi yadihi omarumtuhu min malikin qaada bil ami ñoo jaam ñooñu nag ñi ci gën a sell gën cee mat di ñoo xam ne suñu borom daf leen a tànnal boppam ba xajalul dara ci ñoom seen xol yooyu suñu borom wattu ko fees ko dell nanguwul seen xol yooyu ñu bëgg ci lenn wala ñu bañ ci lenn yàlla dong ne ca leneen newu ca genn bëgg newu ca genn bañ newu ca genn ragal newu ca bu ñu ragal mbindeef du ñu xem ne mbindeef du ñu wut lu neex kenn du ñu ragal kenn itam nga xam ne niki Ibrahima alayhi salaatu wasalaam yonent la moo doonoon xaritu yàlla ba mu dee xale bu tuuti la ko suñu borom bañ la lépp lu dul yàlla bañ loo ko xiram yi ñuy jaamu te xamagul woon dara nekkagul yonent màggagul ba mu damm leen ak danse ba ca war ji juddoo yépp safu ko ngir bëgg gi bëgg yàlla ba mu demee ba am doom ju tudd Ismaila te mu bëgg doom ji li nga xam ne ci xol bi Ismaila am na ko ci ci place li mu néew bëgg googu mu ko bëgg naqar na yàlla ndax yàlla xajalul ci xolu Ibrahima dara xajalu ci keneen ndax xaritama mu loolu moo tax mu digaloon ko ne ko na nga ko rendi na nga ko rendi ngir wàll wi am ci sa xol dañ ba duma bokk sa xol bi duma ko bokk ak kenn naka noonu Yuusufa alayhi salaatu wasalaam biñ ko tëjee ca kaso ga bi nga xamee ne suñu borom daf ko xamaloon gént ku gént boo ñëwee mu nettali la ni gént gi demee ba ñaari gars yi ñoom bokkaloon ca kaso ga bi ñu inventé seen gént ñëw nettali ko ko kii ne ko man de damaa gént yanu mburu picc yi di ko kii ne ko man de damaa gént di nar di nal reseñ mu daal ne leen yow mi nga xam ne de da nga doon nal reseñ da nga génn kaso gi te da nga nekk serviteur buur bi da nga amee ay naanam yow mi nga xam ne da nga géntoon yenu mburu picc yi di ko lekk daañu la rey daañu la sarab wékk la picc yi maanaam tamit di lekk sa yàpp ñu ne ko nag dañ la doon nax nun noo ko xalaatoon rek mu ne nag suñu borom babal na ko ba ma ko waxee waaye moom Yuusufa kooke nga xam ne mucc na nag ba jëm ci kër buur ba mu ne ko boo demee na nga may waxtaane fa buur ba ndax yàlla mu fàttaliku ma bëggee ne ma kaso gi suñu borom dal di mer ci noonu muy xolam bi mu di ci seenu kenn ku koy xettali naan nañ ma waxtaane fa moom jël yàlla dem ci kooku la suñ borom daldi koy waat mu am ca kasa lu luñ manque juróom-ñeenti at ngir nattu naka noonu la Cheikh Ahmadou Bamba radiallahu anhu wax na ne nekkoon na fi béréb ci bi mu ci géej gi béréb boo xam ne yàgg na fa yàgg yàgg yàgg ba xam ne bërëb bi xaw na ko sàppi xaw a sàppi ko xaw a sàppi suñ boroom dal di koy sotti nangami junni mellentaan ni sam ko di ko matt mu dal di xam ne loolu mu su béréb bi sàppi woon moo waral loolu la ndax suñ borom bëggul xolam bi dara di ci jeexital muy lu muy bëgg wala lu muy bañ wala dara ndax fiir goo xam ne suñ borom fiire na ko ko mu daal nee na ma daal booba laa daal di xam ne buhiitu min indi nafsi maanaam sama bakkan moo ma jommal ci mbir moomu le mu daal di nag sadd qasaid yoo xam ne wane na ne xolam bi sell na dara nekku ci lu dul yàlla alqalbu min niya fi dal yawmi qad salima min kulli raybin wa birrahmani qad alima ndax nee na yàlla boo ko lenn mu bàyyi la ak loola moom waccu àllam boo ko lenn ci jéng jëm ci dara wala am looy bëgg wala looy ragal mu bàyyi la ak loola le kon nag Cheikh Ahmadou Bamba ci ak njaal biiram ci jógam la lépp jógoon ci xolam ba dara nekk ci mas naa toog ba mu yàgg mu ne sëñ Ibra Faati yow de xanaa bëgg nga ma mu ne ko lool mu ne sëñ Gaawaan xanaa bëgg nga ma de mu ne ko lool ba mbokkam yooyu yëpp daj mu ne man de bëgguma leen ñu ne ko ah mu ni man bëgguma kenn yàlla rek laa bëgg loolu wane na na xolam bëgg newu ci bañ newu ci yàllay kese rek ci nekk loolu moo tax mu mel na mu mel àgg fa mu àgg loolu taxoon na képp koo xam ne xetu bëgg yàlla wala ngëm xeeñ na ko ci sa xol mu bëgg la ba xëcc la jëme ci boppam loolu mooy li ko gënoon a xiir ci mu bëgg saxaaba yi di leen roy mu ne min saxaabin tabattalu li wakilin qad hadaahum bi nuuri xaqil yaqini mu di mbokkoo ci cofeel saxaaba yonent bi ñi nga xam ne dañoo def tabattul mooy ñu dagg seen bopp ci jamono bàyyi lépp wacc seen i kër wacc seen ndey ak seen bàyyi wacc lépp jëm suñu borom rek tabaraka wa taala ànd ak yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ndax suñu borom daf leen a jëndi ci leeru xaqul yaqin xaqul yaqin ak ilmul yaqin ak aynul yaqin ay martabay yaqin la xaqul yaqin nag mooy bi ci gën a kawe ndax ilmul yaqin xam ngeen ne mooy boo xamee ne suukar dafa neex safara dafa tàng nga xam ne xam nga ko ci théorie misaal nañ la ni mel waaye mosuloo gis suukar mosuloo koo mos mosuloo gis safara mosuloo koo làmb kooku mooy ilmul yaqin aynul yaqin mooy nga dikk ba tiim safara wi làmb ko mu tàng nga xool ni mu leere xool ni muy tàkkale naka noonu itam suukar si dagg nga ciy sex ko ba mu seey sa gémmiñ nga mos ni mu safe nga xam ne xam nga ni mu demee xam meloom ni mu weexe làmb ko xam li mu mel ci dëgër ak ñagasaay mos ko xam li mu saf kooku mooy ilmul yaqin mu def xaqul yaqin mooy séddu bi maanaam safara dañ la cee sànni ba nga dugg ci biir safara yi mu féetale ko féetale suuf féetale ndey joor ak càmmoñ féetale wet gu nekk ba nga fàtte lépp xamatoo dara lu dul safara gisatoo dara lu dul safara xam ne buñ laajee na nga tudd da naan safara buñ ne lee ku la jur nga ne safara buñ la xam nga ne safara kooku mooy xaqul yaqin xaqul yaqin googu mooy wóolu bi nga xam ne bu ci jaam bi àggee lay mën ne alqalbu min niya fi zal yawmi qad salima min kulli raybin wa birrahmani qad alima ndax sëriñ bi nga xam ne dafa mat matale sarti sëriñ day fekk taalibeem ci biir bàmmeel weesu na loolu daf koy aw waxtu wuñ ko ne jëyi jëme ci bàmmeel bi moo koy gàtt moo koy téye ñaari loxoom mën naam sax mu gunge ko ba firdawsi loolu mooy tax moo koy tax a kon nag soxlawul kenn di xalaat waxi ñi nga xam ne ñu jaambure lañ maanaam ñu sori lañu mbirum tasawuf ak mbirum xaqiqa ba tax ñu naan doomu aadama fab jëmmam di ko jébbal kenn ku dul yàlla garaaw na rëy na ñàkk xam na mu demee tax ndax fab sa jëmm jébbal ko kenn ni mu demee ku ko weddi bis bu ne nga def ko ndax boo tawatee jébbal sa borom sa bopp médecin bi lim la digal ngay def lim la tere ngay bàyyi fu mu ne la yem fa gaal boo sa duggee jébbal nga sa bopp borom gaal ga sa doom sax da koy fab jébbal ko sëriñ bi koy jàngal kon nag fañ ko yóbbu nekku fa rawatina ki nga xam ne mooy xam sa sababi texe xam sa sababi texe di ki nga xam ne jaamu na boromam ba suñ borom defal ko leeru xol goo xam ne yaral xafaaya bi aynal qalbi zahiratan kama yushahidu ma taxta al akinnaati jëmm ji nga xam ne ni nga xam ne bu médecin bi xoolee aji tawat ji day xam la ko jot nga xam ne cheikh al xaqiqa bi nga xam ne baari la bu ne jàkk taalibe bi dana xam fan la ko tawatam jóge ak lana koy faj mi nga xamee ni fukki bu buñ bokkee benn feebar feebaru xol buñ ñëwee ci cheikhul murabbi bi du leen boole jenn jëf ndax dafa war a bàyyi xel ni nga xamee ni médecin bi la war a bàyyee xel ci kii bari na deret wala deretam jeex na kii mag la wala xale la am na kattan wala amul kattan yooyu yëpp mu war cee bàyyi xel cheikhul murabbi bi noonu la demee noonu lay demee ci ruux yi noonu lay xamee seen i tawat noonu lay xamee seen i garab noonu lay xamee dose ak na ordonnance ba war a demee kooku waxtu woo ne dem nga ba sës ci moom moo ni in saada al maqduru aw saaqaka al qada ila cheikh xaqin fi lxaqiqati bari fa fi hawa wa li muraadihi wa da kulla ma min qablu kunta tusaaniu nee na waxtu woo ne dogalu suñu bi màng na la ba nga àgg ci sëriñu xaqiqa boo xam ne bii bu xam xaqiqa la faqum fi hawaaw na nga topp la ko neex lam la sant wa tabi li muraadihi te nga topp ay na meelam wada kullama min qablu kunta tusaanu te nga bàyyi lépp loo doon jëfe dañ tubaa nee na fa kun la da cheikh ka maytin wudia bayna yaday xaasilihi tantafi'a boo nekk ci sa kanamu sëriñ na nga mel ne néew ñu tëral ci kanamu ki koy sang waxtu fu ko neex la koy wëlbatee ndax lu tax yow yoon wi nga soobu xamula ca dara dara dara dara yoon wi nga soobu xamula ca dara ki nga xam ne xam na yoon wi xam na sa tawat xam na la lay faj noonu nga bàyyee sa bopp docteur bi noonu nga war a bàyyee sa bopp ak moom mën naa la sax ne demal ma ndox naan nga tànk ndox naan ndeka tànk ndox moomu kat mooy sellal sa xol ci bépp gàkk boo xam ne bii moo lay naajeel ci bis ba yowmal qiyaam mën na la ne jugal defal ma nangam rek nangam jooju mu la sant nekk sa fajub aajo adduna ak alaxira waaye lépp aju ci ngëm gi ma ko gi nga ko gëm na fekk nga wóolu ko ba sopp ko dayub sopp te bu ko dendaleeg dara na nga ko gërëm maanaam na neex neex boo xam ne ba buñ wanaana ci beneen keneen ku wàcc ci kaw suuf ne la lépp lu yàlla am jox na ko ko du tax sa dem ci moom bu ñuy wax Cheikh Abdoul Aziz Dabakh ànd naa taalibin bi ñuy wax Ahmad ibn Mubarak nga xam ne moo fi rawoon ci xam-xam ñu dem ba jub benn dëkk Cheikh Abdoul Aziz Dabakh di ko nattu ne ko dëkk bii de ci la sama sëriñ nekk ndax bëgg na koo gis mu la bëgg naa ko gis kay yow mi kay mën a nekk sa sëriñ mu ne ko man day bu suñu borom sàkkoon téeméeri junni jëmm yoo xam ne dañuy mel ne yow toll ne yow lépp loo am ñu am ko lépp noo mel ñu mel ko it soxlawu ma leen yow dong laa soxla ndax yow yaay sumub cër yow la ma sumub sama borom jox nga xam jàjj na ko wan na ko ne sëriñ bi nga xam ne mat na sëriñ te nga wékku ci daf la war a doy lépp na nga ko bëgg xubban zaatiyan laa xubban ma laa xubban sababiyan alxubbu zaati yi nu wuuteeg alxubbul maanawi moo di nii ni nga xamee ne noonu nga bëgg jëmm ji ba nga xam ne jëmm ji boo ko gisoon mu def leneen itam bëgg gi nga ko bëgg mënu la dañ moo tax ñi ñu ngi ko misaalee sayidna aboubacar siddiq radiallahu anhu ak sayidna omar radiallahu anhu dañu ne sayidna aboubacar qad ahabba muhammadan innabiya wa Omar qad ahabba annabiyya Muhammadan alayhi salaatu wa salaam Seydina Abubakar jëmmi yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ci boppam la bëgg ba nga xam ne seetatu ci dara murul yonent ak murul yonent ba lu mu wax seetul ci boromam la jógee wala moom ci boppam xalaatana wala leneen lu mu mën a doon rek lu mu wax rek ànd na ci loolu moo di siddiqiya ak siddiqiya lu kawee kawee kawee la maqaam bu jafe àgg la loo tax Seydina Abubakar yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ne woon ku bëgg a gis néew buy waaxu ci kaw suuf xoolal Abubakar mu ne ngëmug Aboubacar buñ ko faboon teg ci plateau balaa fab ngëmug mbindeef yépp teg ci beneen plateau ngëmug Aboubacar dana leen wat naka noonu nga xam ne noonu la Seydina Aboubacar demee woon yonent bi sallallahu alayhi wasallam mooy misaal ci Ibra noonu nga xam ne yonent bi alayhi salaatu wasalaam bi ko Seydina Aboubacar gisee daf ko bëgg ba bëggatul ndeyam bëggatul ndeyam bëggatul baayam xamatul ndeyam xamatul baayam xamatul li xamatul lu ko naqari bi sallallahu alayhi wa sallam ne balaa kenn ngëmu kenn ci yéen di mat dama koy gënal boppam gënal ko ndeyam gënal ko baayam sidna abubakar siddiq radiyallahu anhu ne ko yaa ma gënal sama bopp yaa ma gënal sama ndey ak sama baay sidna omar ne ko yaa ma gënal sama ndey gënal ma sama baay gënal ma képp ku sama jëmm ji yonent bi sallallahu alayhi wasallam dellu na ko balay sëgg ma mat dëgg-dëgg ma gënal la sa bopp sidna omar soog a dellu si ne ko yaa ma gënal sama bopp nga xam ne kon gëm mooy buum gi gën a dëgër ci bu yeew ab saxaaba ci yonent wala mu yeewu ab taalibe cib sëriñ am na sax taalibe bi nga xam ne mat na dëgg dëgg matal na sart yi nee na yomal xiyaam diw sàngam mi ma yaakaar bu ma nammee dem àjjana te yow buuma ca bugguma naa dem safara buñ ko waxee ku xamul xaqiqatul irada dana rëy moom du xam la mu demee waaye loolu xam yàlla dong la moo di xam yàlla gi mooy yàlla lim ma xas ba cërale nangu naa ko te du ma ko wécceeg dara te dootuma xoolati dara gëmb naa ndax seddu naa Zunnun al-Masri radiyallahu anhu bi mu nekkee di borom jamono di nit ku xam yàlla suñu borom jox ko al ismul azim al azam am nag ci maghrib benn aalim boo xam ne dafa jàng jàng jàng yëre yëre yër ba nga xam ne mënatuñ koo gàngam lekk kenn. wutale na leen wutale boo xam ne ni mu wutale nit ñi ci àdduna ëppantale wërsëg yi ëppantal fan yi ëppantal kattan yi. ëppantal wér gi yaram ni mu ëppantalee ëppantalee daraja yi nan ni mu ëppalee yomal xiyaama ko raw ndax nee na wala alaxiratu akbaru darajaatin wa akbaru tafdilan alaxira moo gën a rëy ay daraja ca la daraja yi gën a rëyee ca la gën a lënt ba bi ëppale te gis nga fii da nga gis nit koo xam ne dana xëy di sonn soo bajantu soo lu mu añete ko nga gis koo xam ne ay milliards lay denc xam nga ne ñoom ñaar sore nañu nga gis nit koo xam ne day juddu bu am ñetti waxtu mu dee koo xam ne day dund téeméeri at ak lu topp xam nga ne ñooñu seen i at ëppante na nit koo xam ne suñu doom daf koy jox daraja joo xam ne waxtu mu jógee ñu téyee ñëpp kenn du jaar ci yoon wi muy jaar ba mu jàll ba dem nga gis koo xam ne kenn du ko romb ba xool ko wala dangay doo yëg ni sax mu ngi fi suñu borom nag nee na ni daraja yi ëppante ci àddina alaxira la rawe kon nag xam ne suñu borom gën a lena ndax sàkk na mbindeef moo xam ne mas na tax mu farwaasu fépp mu di nuuxin alayhi salaatu wasalaam mu mu labal ñi ko bañoon ñëpp te mbindeef la suñ borom sàkk ñaari jaam xam ne ñoo yem ci moom képp mu daganal kii mu nar ko di ko war di ko sëf wala mu di ko rendi di lekk te du ci am benn xaq ndax gënal gum gënal kii naka noonu mbindeef yi noon la leen gënalee mu sàkk mbindeef moo xam ne téeméeri junni mbindeef yoo xam ne kenn ku ci nekk tooñ nga ko tooñ ko xam ne war na laa yóbbu safara ba safara yey na ci yow mu ne ko baal leen mu baal abu talib ibn al-makki wax na ci qudul qulub ne inna lillahi ibadan law saaluhu an saat lam yuqimha mu ne suñu borom am na jaam yoo xam ne buñ ne ko woon suñu borom sommal saa bu saa taxaw saa du taxaw kon nag képp koo xam ne ci sa réer nee nga mbindeef mënalul morom ma dara ak def la laa la loolu moo mooy aljahlul murakkab mooy réer ba noppi te xamuloo ne réer nga ndax xaqiqa ak sharia dañu bokkiwul sharia mooy lan mooy loi loi moom ñëpp a ko bokk public la waaye nag xaqiqa mooy sa digganteeg président de la république bi wala ministre bi yoonu kenn nekku te la ko soob lay defal gannaaw yàlla moom moom moom lépp te ko neex def te kenn du ne ko lu tax nga def lii ta moom te dara amul du amul fu ne xam ne li moom fii la yem léegi sañu ca dara amul jaam bu ko neex mën na laa defal lu ko soob te yoonu kenn du ca nekk waaye bépp jëmm boo xam ne bii doyadil ci yàlla tànnal boppam sopp ko jox ko kattan jox ko yërmande gërëm ko woyofal nga lu yàlla diisal réere gi ñu réere mbirum rububiya ak ubudiya mooy li ko waral te allahu la muhaq bi li ukmihi xanaa gis ngeen nee ñu Muhammad sallallahu taala wa sallam moom dong moom jëmmam moo tax suñu borom bind lépp lu mu bind xanaa kon ci tax suñu borom bind jaam ñëpp dara jaam ëppante naag noonam yi nga xam ne mësuñoo def dara lu ko soob lu ko neex mësuñoo sàkku yërmandeem mësuñu ko nangoo ak nguuram mësuñu ko jaamu xanaa man di mu nekk ci diggante boobu fii la gënal leen te war a fa la mën a yem te na kenn nit ci sama xeet wi dana ram mu yomal xiyaam lu toll ne giir rabiata gépp ak giir mular gépp maanaam lu toll ne wolof yëpp ak tukulóor yëpp kenn nit dana leen ram mu yomal xiyaam nee ñu law kustu sirul wali la ubida waxoon naa sànq ne waxuma xutbul xawsu wali si boppam rek laa ne ku ne di wali la mooy saxal nga ne xaritu yàlla la saxal nga ne aji texe yomal xiyam saxal nga ne borom mujj bu rafet la kon wilaaya ci boppam boo la jox jox na la lu rëy waaye nag awliyaaw yépp ay martaba la ñu amee martaba yoo xam ne dafa wuute ni nit ñi ëppantee wërsëg ni ñu ëppantee ay fan ni ñu ëppantee daraja ndax ki xam ne mooy doon jiit li nga xam ne ruum bi def yépp ci loxoom lay nekk nga xam ne xeli picc yi mi ngi mu tiim nga xam ne wund du rey janax mukk lu dul ci ndigalam buñ ko waxee ko xamul dafay daal di defe ne dañ ko bëgg a jaawaleeg te loolu du dara ci yàlla ndax am na ci awliyaaw ku ne bu la borom joxoon yaqin ba mu jeex bu la suñu borom mayoon nga ram mu jaam ñëpp ku tu ku ku gëm ak ku gëmul ñëpp ko seetee ci yàlla li mu amee joxu dara kon nag yàlla dafa bari la te yaatu kon bu sëñ Tuubaa ne xasain rabbi futtihat lii wa zahzahat li gayri al ada dunya wa uxra wa barsaxu dana yëm ñëpp nee na manga si ni boroomam suñu borom ubbil na ko ko te àddina ak alaxira ak barsax soral na ko lor kon mbokki jullit yi mbokki taalibe yi da ngeen ma jéggal ndax ci ma nekk maa ngi miir te sama dama wérul waxtaan wi gàtt na bëggoon naa wéy ba biir set wala mu jege lool waaye nag ci mu ne daal ba tey loolu ma tawatoon ci colloque bi ba léegi moo ne ci man yu ñu bëggoon wax yépp na ma ko bëggoon waxee mënewu ma ko ko waxee na ma bëggoon wax yépp it ah matul ngeen jéggal ma kon rek bu tàll ni ñaan yàlla na suñu borom def dëgg dëgg dëgg taalibe yal na nu suñu borom def nu bokk ca way xettali ku ñuy xettali ji ëllëg yal na nu suñu borom boole ci borom daraja yi ëllëg yàlla na nu fegal mépp ndog yal na nu won aw yoonam yàlla na nu booleeg ay soppeem yal na nu defal mujj bu rafet yal na neexal suñu adduna ak suñu alaxira te xiir ci boppam lépp lu ñu yàqal yal na nu suñu borom féewaleeg moom. bépp jullit yàlla na defal sutura àdduna ak alaxira mucc àdduna ak alaxira jàmm àdduna ak alaxira texe àdduna ak alaxira aajo ji faju ak mbir mu jub bu jaay sayyidul wujud wa alamin sawat allahumma salli ala sayyidina muhammad wa sallim bismillahi rahmani rahim alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yawmiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdina siratal mustaqim siratal ladzina an'amta alaihim ghayril maghdubi alaihim waladdallin ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ربنا إننا سمعنا مناديا ينادي للإيمان أن آمنوا بربكم فآمنا ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الابرار ربنا واتنا ما وعدتنا على رسلك ولا تخزنا يوم القيامه انك لا تخلف الميعاد ربنا اغفر لنا ولاخواننا الذين سبقونا بالايمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين امنوا ربنا انك رؤوف رحيم اللهم يا من ليس بعيد فنناديه ولا بغافل فننبهه ولا بناس فنذكره ولا بنعيم فنوقظه لا تجعل الدنيا اكبر همنا ولا مبلغ علمنا ولا تردنا في مقامنا هذا ذنبا الا خفرته ولا مرضا الا شفيته ولا حاجه من هوائج الدنيا والاخره الا قضيتها ولا عبد إلا أهلكته فإنك تقضي ولا يقضى عليك وافتح لنا كل باب كنت فاتحه للصالحين من الخيرات يا الله طول لنا عمرنا صح لنا بدنا هل رشد والتوفيق يا الله ودمر كل اعداء ذنوبنا قبل رسولنا يا الله يا الله على كل شيء قادر وعلى الارش العظيم ثابت القهر يا الله اني سالتك قلبا خاشعا متواضعا وعلما كثيرا في الله وتوبة قبلت مع مجنة وفئة مع زوجة صلت بدين الله وكملا كل ما ننهو ونحسب لنا كل ما نختار يا الله ورد لنا كل ذي سعد وذي حرج ويسرا كل ذي تأسير يا الله واسلك بنا نهج رشد واقتنا زلدا واطلق لنا الجن والشيطان يا الله اللهم صل على سيدنا محمد نجنا به من جميع الاهواء ولا تقضي لنا جميع الحاجات وتهمنا به من جميع السيئات وترفع لنا بعلمك اعلى الدرجات وتبلغنا باقي الغايات من جميع الخيرات فلا تبلغنا اللهم صل على مفرج الكروب مولانا محمد وعلى وسلم اللهم صل صلاه كامله وسلم سلاما تاما على سيدنا محمد الذي تنحل به العقد وتنفرج به الكروب وتنال به الرخاء وحسن الخواتم ويستلقى الفنان بوجه الكريم وعلى اله وصحبه في كل لمحه ونفس بكل معلوم لك اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما اغلق والخاتم لما سبق ناس الحق بالحق والهادي الى صراطك المستقيم صلى الله عليه وعلى اله حق قدره ومقداره العظيم اللهم صل على سيدنا محمد عبدك ونبيك ورسولك نبينا jërëjëf Mbaye jërëjëf yal na yàlla yàggal sa taxawaay